voilà ci masala interruption de grossesse boobu foofu la rectificatif bi di amee mooy dañ ne woon ci ñaari cas la yàq biir di amee mooy interruption de grossesse avortement prémédité soit nit ki daal di koy def wala ndaw si wala jëkkëram wala ñoom ñaar laata muy mat quarante jours wala au-delà loolu du quarante jours ëpp na ko euh, ndax xadis bi dane yonent bi aleyhi salatu wasalaam muy xadis boo xam ne muttafaqun aleyhi la waxoon naa la boo demee ci euh, arba'in an-nawawiyya foog naa mooy quatrième kat waaw mooy quatrième xadis bi ci al arba'in bu imaam an-nawawi rahmatullahi aleyhi mu jële ko ci imaam Abdurrahman e, e, abi Abdurrahman di Abdullah ibn Mas'ud ibn Ummi Abd radiyallahu anhuma wa ardaahuma te imaam al Buxaari ak imaam Muslim ibn al Hajjaaj daldi koy solo raxmatullah alayhima moom imaam Abdullah ibn Mas'ud mu ne xaddatanaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallama wa huwa as-saadiqul masduuq mu ne yu daldi nañuy nettali rasulullahi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallama wa huwa saadiqul masduuq mooy ki nga xam ne mooy ki dëggu mooy ki dëggu moom mooy ki nga xam ne moom lañuy dëggal mu ne inna ahadakum inna ahadakum yujma'u xalquhu fi batni ummihi arbaciina yawman nutfa summa yakunu calaqatan misla dalik summa yakunu mudghatan misla dalik summa yursalu ilayhi almalak fayanfaxu fiihi arruux wa yu'maru bi arbaci kalimaat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa camalihi wa shaqiyyin am saciid mooy ah, xadis boobu ila axiril xadis dane moom dane yonent bi alayhi salaatu salaam nee na inna ahadakum kuene kenn ci yéen mooy nit ñépp processus bi nii la ci ñoom ndax ki ñu bind suuf ci ban kooku mooy suñu maam ñun ñépp di seydina adam alayhi salaatu wassalaam kantaa ñi ci des ñoom dañ leen bind ci ndoxu ñaari nit muy ku góor ak ku jigéen ñu leen di woowe seen yaayam ak baayam ah mu ne inna ahadakum yujma'u xalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfa mu ne kenn ci yéen dinañ dajale ak bindam ci biiru yaayam arba'ina yawman nutfa mooy processus bi nga xam ne moom la alquran wax arbaina yawman day am quarante jours yu njëkk yi bu fécondation bi amee mooy bu sëy amee ba ndoxu ku góor ki dem ci biiru daldi dajaloo ovilu ndaw si loolu dañ koy dañ leen di boole mu durant quarante jours nutfa lay doon nutfa mooy ab ab toq lay doon boo xamante ne nii bu jóge ci baayam la ak bu jóge ci yaayam ñu daal ci ndaw si ñu daal di dajaloo quarante jours processus bi mooy day nekk loolu lay nekk mu ne summa ginnaaw gi yakunu alaqa mu nekk loo xam ne dafa lonk yakunu alaqa mu nekk loo xam ne dafay lonku ginnaaw gi kon day jóge ci quarante jours yu njëkk yi nutfa lay doon ginnaaw bi mu jóge ci nut fa daal di nokk loo xam ne day lonk léegi bu nge bu ñu paree foofu mu ne summa yakunu mudratan misla dalik ginnaaw gi mu nekk ab suux lu toll noonu loolu mooy lan quarante jours day nekk lan nutfa quarante jours mu nekk la malaqa quarante jours mu nekk lan mudra mu nekk suux mu ne nag bu loolu amee summa ginnaaw loolu kon kon dangay am quarante plus quarante plus quarante muy cent vingt jours yoo xam ne mooy quatre mois yoo xam ne mois bu ci nekk trente jours yu mat sëkk la mooy cent vingt jours summa mu ne ginnaaw loolu nag yursalu ilayhil malak ci lañuy daldi yónnee malaaka bi nag bu loolu xewee ba pare fa yanfaxu fiihi ruux mu daldi ëf ci suux woowu formé wu après quarante quarante yeneen quarante ak yeneen quarante muy trois quarante ginnaaw loolu nag ñu dool di ñu daal di yónni malaaka mi mu daal ëf ci moom ci suux boobu ruux léegi nag ñu digal ko mu daal di bind ñeent mu def ci mooy yoo xam ne waa ji moom noonu la loolu mooy ak dundam c'est serré mooy ñeenti baat yoo xam ne mooy bi kat bi yi ñu bind wërsëgam li mu war a dund ci kaw suuf yépp ak lim fi mën a am ci koom-koom waaye lim fi mën na am ci xam-xam ak yépp ndax loolu lépp wërsëg la wa ajalihi bind tamit kii kañ lay dee wa amalihi ak lan lay jëf est-ce que dina jëf lu gërëmul yàlla ak lu gërëmul yàlla waaye tamit est ak li muy jëf yépp wallahu xalaqakum wa ma tàmbalu li alquran wax ne te buur yàlla moo leen bind ak li ngeen di jëf voilà mu ko wa shaqiyin am sa'id est-ce que waa jour boobu la ñuy bind jour bi ñu ëffee ci roox euh, roox ci suux woowu mu nekk ci biiru yaayam le buur yàlla dogal ndax waa ji moom de toute façon def nañ ci moom est-ce que kuy texe la wala kuy texee di la wala kuy texe la Euh, ba xadis bi jeex te loolu moom la alxuraan di wax naan walaqad xalaqna al insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan voilà thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma xalaqna nutfatan alaqa fa xalaqna al alaqata mudgha فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام العظام لحما summa ansha'naahu xalqan aaxara fa tabaaraka allahu axsanul ci suuratul mu'minuun ci qad aflaha processus bii la fa wax nutfa summa ja'alnaahu nutfatan fii qaraarin makiin def ko mu nekk nutfa ab toq boo xam ne e, moo yu dajaloo lañu nekk ci bërëb boo xam ne fu ñu denc la te sécuriser ko muy biiru yaayam ak fam fay ne bu ci biir bi yëpp la ne mu ne summa xalaqna nutfata alaqatan ginnaaw gi nutfa boobu loolu nekkoon ak toq toq ci lu ñu mën a gam-gam leekum ndox suñu boroom def ko muy loo xam ne dafa lonk fa xalaqna al alaqata ginnaaw lool ñu daal di koy bind def ko processus mudra mooy ci yeneen 40 jours yi mu ngoog kon mooy ne loolu la mooy ne kon du du du du loolu liñ fi bëggoon a wax li ñuy doon rectifier foofu mooy ne du 40 jours mooy ne xam nga imaam al-Hafiz ibn dane ci boroom xam-xam yi dañuy jële ci fii ci a ci nu mu tudd ci xadiis bi atteeg isqaatu nutfa hatta naf qabla nafxi ruux mu ne am na ñoo xam ne dañ fii mën nañ cee jële attey Euh, lan mooy àttey daldi avorter fexe ba nutfa bi mooy loolu noonu wàcc daldi yàqu deñ avant ñu ci ëff ruux loolu dañ ne woon quarante jours mais ëpp na quarante jours nutfa bi mooy nekk jour jours après mu nekk alaqatan quarante yeneen quarante jours après mu nekk mudghah yeneen quarante jours ñu daal ci def li nga xam ne mooy ruux kon mooy avortement mooy ne kon soit mu mat quatre mois yoo xam ni quatre mois yoo xam ne weer wu nekk trente jour yu mat la ndax quarante boo jëlee quarante euh, quarante fois trois dalay jox cent vingt voilà loolu moo tax ndax 3 fois 4 12 zéro bi muy fële cent 120 jours au-delà de loolu mooy ñaari kii soit waa ji wala ndaw si yàq biir bi avant cent 120 jours bi mu ëmbee wala au-delà waxoon nañ nag ñaar yépp a xaram sauf ko bu dee au-delà de vingt jours du 40 jours au-delà de 120 jours boobu bu ko defee moo ku ray nit ñoo yem ndax lan buur yàlla def na ci ruux alors que avant moo tax duñ jàppe ne kii dafa rey nit mooy ni ruux amu fa corps bu amul ruux kooku mënuñu tudde ne kii kii ab nit la noonu non voilà kon loolu moo doon rectifi rectificatif bi